wala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñ jotaay bi ñu génn bi cawnillahi ngi woon ci xajjatul wadaa ba léegi di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ma zilna wa naxnu bi minan fi yowmi naxr bacda an afaada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ñu ngi woon ci xajjatul wadaa gisoon nañu ñu ngi woon gisoon nañ na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yarhamukallah daldi nay jóge Makka ñu ngi ci bésub tabaski ji ginnaaw ba mu fa jullee tisbaar def tawaafu ifaada def julli tisbaar dem naan ci zam-zam dellu mi naa loolu lañ gisoon ci jotaay bi weesu ba mu fa demee nag dafa mooy ba mu fa demee comme niñ gisoon ci xadiisu al imaamu ibn isxaaq wa huwa al imaamu abu daawud as-Sijistaaniyu raxmatullaahi ala al-jamii waxoon nañ mbiru xutba bi mu fa def gisoon nañ ne boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dafa am ci ñoom ñoo xam ne dañ ne loolu du xutba da doon jàngale rek comme li al imaam al xaafiz ibn Hajar wax ci al Fath rahmatullahi alayhi mu ne loolu mooy waxu xanafiye yi maalikee yi ak xanafiye yi kantaal tabi'a ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom madhabu ash-shaafi'iyya mooy ne bien sûr que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xutba na ci bés bi ci bésub hijja te bokk na ci xutba yi nga xam ne lañu yoonal la gisoon nañ ne ci waxu waa xanafiya yi maalikee yi ñoom ñett lañu retenir xutba yowmu saabi' muy septième jour bi min zul xijja avant yowmu tarwiya ak xutba bu arafaat bi nga xam ne mooy am bésub arafaat ak xutba bi nga xam ne ñoom dañ ne mooy am ci le douze du mois de zul xijja muy bi ci nekk awsatu ayyaam tashriq gisoon nañ ne kantaar imaamu shaafiiyu raxmatullaahi alayhi moom d'accord nag ñoom ci ñett yooyu muy xutbaab septième jour bi xutbaab neuvième jour bi di bésu arafa ak xutba bi ñu wax ne ci ayyaamu tashriq waaye moom dana dernier bis bi contrairement ak ñu la wax léegi ñoom ñu ne ci deuxième jour ayyaamu tashriq ndax mooy du ci dëggu doogu moom ci bunjéer bi la ko ba pare mu dolli ci xutba bii ñu war a gis muy xutba boo xam ne yoonal nañ ko ki nga xam ne mooy amirul xaj mu daal di koy def foofale ca makkatal mukarrama za mu def ko ci mina mina mina mooy ci bisu aj gi ah, te loolu waxoon nañ la mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër loolu mooy li gën a dëgër que ne lu ñu yoonal la kay ndax xadiisu ñoom Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As annahu shahida rasul annabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu yawman nahri loolu kenn ginu la xam saxaaba yi luy xutbaak lu ko doon waaw ñoom ñi nga xam ne ñoo fekke moom manoo leen ñu ne lii xutba la nga ne leen loolu du xutba loolu gisoon nañ loolu gisoon nañu masalaam waa ban jamono la am est-ce que duha la ko defoon mooy après ram yu jamratul la xutba moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boo bi muy xutba xutba bi daa xew fekk bi muy xew moom yonent bi alayhi salaat wasalaam jóge na Màkka mooy def na tawaaful ifaada mooy après zawalu shams la mooy après zuhr gisoon nañu ko ne ku mel ne al imaam Ibnul Qayyim rahmatullah première kii bi la d'accord te loolu loo indi ci téereem bi az-Zaad Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko indee ne après bi nga xam ne ci la ram yu jamra yi ci la ñëw daal di koy def xutba ba pare door a dem. thumma nsarafa ilal manxar di Mina après ci la door a dem fa nga xam ne fa lay loje euh, yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la Mina gi bi mu fi newee dafa wàcc saxaaba yi ku nekk am foone mooy daf leen wàcce foo xam ne ñii nekk côté bii ñii nekk côté bii comme ni nga xamante ne nii loolu foog naa tudduñu ko euh, loolu tudduñu ko tudduñu non tudduñu woon loolu parce dafa wàcce lamsaar yi non muhaajiruna yi wax leen ñu nekk benn boor mu wax ñi nga xam ne ñooy lamsaar yi ñu nekk benn boor waaw noonu la def moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wàcce leen seeni wàccuwaay ku nekk mu am foo xam ne falal wax nga dal eh, moo tax loolu moo tax am ci ruwaat yi ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ne keroog yeneen ci bàlay saab saab bi muy ba buur yàlla dafa ubbi suñu nopp yi dinañ gis riwaaye yooyu dinañ ko gis dinañu ko gis riwaaye yooyu insha allah waaw da dafa ubbi suñu nopp yi ba ñenn ñi ca seen tànt ya lañ nekk di dégg xutbaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw léegi nag kon ginnaaw lii ñu dem comme ni ñu ko diggee woon ci sulbul mawduu muy ci biir nettali bi dëgg-dëgg muy ana xutba bi lan la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax dañ naan al imaamu al buxaari raxmatullah aleyhi dafa solo ci buntu biñ la waxoon ci kitaabul xaj kitaabul yee mooy buntu bi nga xam ne mooy buntu mooy téereb aj bi ci baabul xutbati ayyaama mina baabu buntu alxutbati xutba ayaamu Mina bésu Mina yi dafa premier xadiis mu indi xadiisu Mawlaana ibnu Abbaas al imaam ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma après mu daal di ciy teg xadiisu Seydina abu bakra moo tax tey insha allahu taala j'espère que je pense que eh, dinañu mën ñaari yi moom bu ñu ko amee tey mooy alhamdulillah waaw mooy dañuy yokk alhamdulillah tout temps waaye dañuy gën yokk cant waaw bu ñu ko amee tey wax naa la waxoon nañ la ci jataay bii weesu ni muy demee que ne yi euh, wuute nag xutbaab Urana biñ defoon biñ gisoon parce que boobu al imaamu muslim moo ko soloo ci loo xam ne du mooy ni mu déroulé bi waaye fii nag dafa wuteeg loolu kon al imaamu al ci kitaabul xajji baabul xutbati ayyaamu mina mu ne xaddatanaa ali ibn abdillah mu ne xaddatanaa nettali nañu ali ibn abdillah muy ali ibn abdillah ibn jaafar ibn najiix ibn bakr ibn saadin as-saadi mawlaahum mooy kan moom lañ gën a xame ci ali ibn al-madini moom moomu mooy mooy sëriñam bu mag bi moom al imaam albuxaariyu raxmatullahi alayhi muy seydina ali ibn almadini tuddoon nañ ko ci ban jataay-jataay bii ñu génn bi ko jiitu woon bi nga xamante ne nii ci lañuy wax li imaamu muslim ibnul xajjaaj bi nga xam ne ci lañuy wax ci tadliisu seydina abu zubayr muhammadu ibn muslim ibn tadrus raxmatullaahi alayhi ci tadliisam ñu doon leeral analan mooy tadliis ak est dañuy nangu ko xamante ne nii bu almudallis bu ida kaana thiqa ida rawaa anwaan bu deene li mu dafa am ay expression yu xawa ambigu ci an walla an est loolu dañ koy dàkkooram déet waxoon nañ la ko mel ni al ali ibn al mooy moom mooy ali ibn abdillah ak al imaamul Buxaari di taalibeem bu mag bi ak ñi nga xamante ne mooy muxaqiquuna min ahlil xadiis raxmatullaahi alal jamii ñoom dañoo jàpp ne al imaamu al Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi wax ne mbir mi mooy affaire bi nekkul ne rek possibilité mooy ñaar ñoo xam ne ay siqa lañ ñu ne rek comme que ñoom muasara am na muy ñoo jamonoonteel te tamit ñoo bokk époque te possibilité ñu daje am na taxamewuñ leen tadlis kon bu kenn ki nee diw rek dañuy jàpp ne lool jokkaloona ku mel ni al imaamu ali madini mi ak taalibeem bu mag boobu daa muhammadu ibn ismail al buxaari rahmatullahi ala al jamii ñu ne woon déedéet il faut ñu assuré wu mooy lool rek du doy il faut ñu boole ci meneen condition mooy ñu daldi daal ñu daldi xam ne minimum moom dégg na ci moom benn yoon jëm kaw bu dee ne dégg na ci moom lu gën néew benn yoon jëm kaw kooku bu waxateen te moom du mudallis dañuy jàpp ne loolu lu jokkaloo la waxoon nañ la loolu nag moo tax li al saxiix wal imaam albuxaariyu raxmatullahi alayhi gëna féete kaw saxiixu alimaamu muslim ibn alxajjaaj raxmatullahi ala aljamic kon kooku mooy seydina ali ibn almadini moom la ko jële kon mu ne xaddatanaa nettali nañu ali ibn abdillah di ali di doomi abdillah qaala mu ne xaddatanii nettali nañu ya mu ne nettali nama yaxya ibn saciid mu yaxya ibn saciid ibn Farrux al-Qattaan Abu Saciid at-Tamiimi al-Basri al-Ahwal moom lañu xame mooy ci ki nga xam ne mooy Yaxya ibn Saciid al-Qattaan ne woon sëriñ ci ñoom ñi ak ñoom alimaamu Ahmad ak ñoom alimaamu Isxaaq ibn Raahawayh raxmatullahi ala al-jamii' qaala moom Yaxya ibn Saciid mu ne xaddatanaa mu ne nettali nañu Fudayl ibn Gazwaan mu ne ki ñu nettali mooy Fudayl di doomi Gazwaan ibn jarir ad-dabbi mawlaahum di abul fadl al-kuufi tàkkamtalam ne woon abul fadl raxmatullaahi alayhi mu ne moo ñu nettali qaala moom Fudayl ibn Ghazwaan mu ne xaddatanaa nettali nañu Ikrima muy Ikrima al-Qurashi al-Haashimi abu abdillah ne woon mawla ibn abdillah ibn Abbaas raxmatullaahi ala al-jamii moom nga xamante ne nii kaana nam nañu ne mu ci minal maghrib ci berbeer yi jóge woon ci maghrib falab fala jóge woon moom Ikrima moom nga xam ne mu ne woon mawla ibn Abbaas an ibn Abbaas mu jële ci njaatigéem jële ci sangam di mawlaana ibn Abbaas di Abdallah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib ibn Hisham ibn Haashim ibn Abdi Manaaf al-Qurashiyu al-Haashimiyu al-Bahru mooy al-Habru xabrul umma wa tarjumaanul qur'aani abul abbaas abdullah ibn abbaas radiyallahu anhuma yàlla buur yàlla kontaan ci moom ak baayam mu ne lii la al imaamu al buxaari yandi al imaam at-tirmidi soloo na ko ak sëriñu al imaam al buxaari di al seydina al imaam ahmad ibn muhammad ibn hanbal al imaam kon ñu ngi ci xutba bi ibnu abbas mu ne mu ne xataba an mu ne anna rasulallah mawlaana ibnu abbas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam dafa xutba nit ñi kañ yawma an-nahri fa qaal yépp lañ la ne lii day wone ne dafa xutba ñii ñépp ne xutba na naka nga mën a taxawee ne xutbawul <laughs> du xutba doon jàngale kese déedéet xutba allah xam xamrul umma foo xeet wi hmm? Mawlaana Ibnu Abbaas albaxru géej gi ne yonent bi alayhi salaam xutba na naka nga mën a ñëwee ne ko non non c'est qu'affaire bi du xutba quoi ah zanna zannun aji foog moo yaakaar ne xutba la dake da doon loolu man da ne ni ko waxe woon waaw mu ne xataba anna rasulallahi kuene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xataba dafa xutba nit ñi waaw yawma nahri am na lu ñu doon wax sànk àggale ko def mooy que am na ñoo xam ne moo ngeen baal ma sama xelam ciy door a dem daa am lu ma commencé doon wax après ma bàyyi mooy liñ gis bi ñuy récapituler xam nga tout le temps noonu la bala ngay tàmbali nga récapituler mooy nga xaw a résumer waat li ñu gisoon bii weesu waaw bu ko defee ñu ñi xam ne fii lañ yemoon ah ñu door a continuer mooy ñi ne yonent affaire bi bon avant tisbaar la woon. mina avant tisbaar comme al imaam Ibn al Qayyim rahmatullah alayhi ah te ñooñu waxoon nañ la liy dëgëral seen wax ak beneen wax bu ne après zuhru la mooy après zawalu shams te moom la mooy bi jógee Makka te la ko mel ni al imaam al xaafid rahmatullah alayhi wax ak ñoom al imaam an-Nawawi waxam yu mujj ji loolu la loolu nga gis ne loolu la dëgëral. ñu ne la woon nag affaire bi daal ñaari yii yépp mën naa nekk quoi lu ci nekk c'est possible lenn nag leer na. mooy moom de c'est sûr que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam am na lu mu waxoon ginnaaw bi mu sànnee ramyatul euh, jamra jamratul ba dem am na lu mu fa wax ba saxaabiya boobu daal di koy takk wax ko nettali ko waaw loolu moom leer na waaw <laughs> waaye it am na loo xam ne lu mu wax ci ngoon gi après ba mu jógee Makka comme ni ko al imaam al xaafis na xajar leeraloon moo tax sax mbir mi. daanaka sax danga naan moo tax ñu ne la woon képp ku ne ñaari yi dafa def boobu defaat bii loolu waxoon nañ la qawlun muttaja léegi nag voilà loolu lañ commencé woon di wax après ñu ba ko léegi nag nañ ñëwaat ci suñu xadiis bi wa léegi ci kitaabul xajji ci saxiixu al imaamul buxaari baabul xutbati ayaama mina baabul xutbati buntub xutba ayaama mina kon mawlaana na abbaas mu ne anna rasuulallah këne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wasallam xataba naasa dafa sermone nit ñi xutbaal nit ñi yawma nahri bés bi nga xam ne moom lañuy loj géléem yi fa qaala mu ne mooy bésub tabaski kon xutba baa ngook yaa ayyuhan naas mu ne yaa ayyuhan naas éeyéen nit ñi éeyéen nit ñi ayyu yawmin haadaa waxoon nañ la nag xutba yi bul jàpp na yonent mi alayhi salaatu salaam day ñëw rek commencé na ay naas xutba dafa am loo xam ne ay règle de xutba waaw moo tax boo demee ci fuqaha yi rahmatullah ñu naan la xutba dafa am yoo xam ne manu la ñàkk ci xutba te loolu waxoon nañ ko gisoon nañ ko ci siira bi këne dafa am yoo xam ne comme ay ay sant buur yàlla kañ ko bàkk ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu moom mooy li nga xam ne moom xutba moom daje am waaw waaw mooy manoo ñëw àjjuma nga taxaw ñu ne imam bee ngi ñu nodd ba pare ay wëgga dugg si ñu nodd après nga taxaw ne bon camarade Mes chers compatriotes sénégalaises sénégalais wala muy Pikine nga ne pikinoise pikinois vous savez que nous traversons des périodes difficiles dañ naan la hé arrête halte looy wax ni yow xanaa yow ci école politicien nga génne déedéet lii xutba la tudd du du loolu arrête arrête ngay mel ni sax ku ci jóge ci côté gauche bi waa PS naan camarade camarade non non non non xut ba dee de bakkal borom bi subhaanahu wa taala waaw kañ ko julli ci yonent bi alayhi salaam waaw te xutba alquran yonent bi alayhi salaam da ko doon def déggoo ndaw si ne man de suuratul xaaf ci yonent bi alayhi salaam laa ko mokkale parce que lu mu ko doon xutba lu bari ci ci lu mu ko doon wax lu bari ci bu doon xutba ci kaw minbar bi xam nga loolu ça ça paraît bizarre maintenant <laughs> mooy lu tomoranke <laughs> ah waaw ñëw suuratul qaaf qaaf wal qur'aanil majiid waaw mu ne man de foofu laa ko mokkale ci kaw minbar bi yonent bi alayhi salaam de lim ci doon wax lim ko doon wax lu baree taxoon ma mokkal ko allahu akbar waaw mais nekk fi di ñu raay ay po ay poème ak am na ñoo xam ne jàpp nañ ne seen ba balaa neex rek foo jaar ñu njàmbaas ci ay poème ay shi'rul arabi yi ak tamit shi'r yoo xam ne nee nañ gaay ay xikam la ñuy wax man nga fee indi lu ëpp xikma alquran ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mën na koo gis waxal ak nit ñi loolu mais foo jaar am na ñoo xam ne ñu daanele ko ay poème nag waaw moom daal noo jaar poème dina ci am shi'r ak neexoon place bi ñu jox shi'ar gi ñu jox ko alquran ci xutba yi waaw <laughs> waaw kon nag mu ne yaa ayyuhan naas mooy ne ba'da alhamdu wa thanaa waaw mooy ginnaaw cant yàlla bàkk ko ak julli ci boppam amma ba'du <laughs> voilà loolu wax nañ la même boo ko gisul ci kii yi loolu yonent mi alayhi salaatu salaam noonu la doon def mu ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi ayyu yawmin haada mu laaj ayyu yawmin haada mais bés bii mooy ban bés qaalu ñu ngi ci riwaaya imaam ibnu abbaas xoolal xoolal riwaaya ibn mawlaana ibn Abbaas bi ak riwaaya dañuy gis bu Abu Bakra bi ni muy wutee tuuti quelque wute yoo xamante ne man naa tax nga ne ah ah ah ah ah, ah, ah, ah. non nag seen hadith yi dafa am dafa am kii quoi dañu mbëkkante quoi mooy ne hadith yi nii dañoo mbëkkante dañoo am contradiction dañoo am contradiction léegi hein mu ne yonent bi alei saatu salaam dane ayyu jam eh, eh, eh, ayyu yawmin hada dafa laaj ne lii mooy ban bés lii mooy ban bés xaalu ñu ne ko baladun xaraam lii de mooy dëkk bu tedd bi mooy alxaramul makki mooy makkatal mukarrama laa uqsimu bi haadal balad wa anta xillum bi haadal balad wa waalidin wa maa walad laa uqsimu jarul sax may waat maa ngi waat bi haadal balad ci dëkk mii mooy ban dëkk mooy makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima waaw xaaloo ñu ne ko baladun xaraam dëkk bu yàlla ñoŋala ngi bu dëkk bu yàlla préserver ngi dëkk bu yàlla ormal mu ngi nii mu ne xaala yonent bi aleyhi salaatu salaam ne fa in fa mu mu teg ci ne bi waxee lool ayu yawmin hada non ayu yawmin lan moo tax ma ne balad dafa commencé yaa ayyuhan naas ayu yawmin hada lii mooy ban bés xaalu nee na ñu ne ko yawmun haram lii de mooy bés boo xam ne bu buur yàlla ormal la te mooy bés tabaski nee na yonent bi alayhi salaatu laaj beneen laaj fa ay baladin hada fii ñu nekk mooy ban dëkk xaalu ñu ne ko baladun haram ñu ngi ci al mooy réew moo xam ne mu ñu ormal la xaala mu ne fa ayu shahrin hada moo réew weer wii ñu ne mooy wan weer weer wii ñu nekk weer wii ñu nekk mooy ban weer ñu ne ko shahrun haram ñu ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de mooy shahrun haram ñu ngi ci weer woo xamante ne weer la woo xamante ne nii mooy weer la woo xam ne wu ñu ormal la allahu akbar allahu akbar ku ko ormal rabbu samawati wal ard wa rabbu ma baynahuma voilà ki ko ormal mooy boroom asamaan ak suuf waaw boroom asamaan ak suuf mooy ki nga xam ne moo ormal bés bi Allahu akbar Allahu akbar léegi nag e, dinañ ñëw côté bii bu ñëwee ci xadiisu Seydina Abu Bakra bi hein dinañ ci ñëw xam nga fii jàppal benn affaire jàppal lu am solo Mawlaana Ibn Abbaas nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu laajtee dañ koo tontu waaw bi mu laajtee ne ayu baladin haadi haada ayu yawmin haada ayu baladin haada yooyu ayu shahrin haada saxaaba yi radiyallahu anhu dañ koo tontu ah du mu ngi noonu léegi nag après dinañ ñëw ci xadiisu seydina abu bakra waaw waaw dinañ ñëw foofu léegi Euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam commencé xutba bi mu ne fa inna dimaakum wa amwaalakum wa a'raadakum aleykum xaraam ka xormati yawmikum haadaa fii baladikum haadaa fii shahrikum haadaa ka xormati yawmikum haadaa fii baladikum haadaa fii shahrikum haadaa fa acaadahaa miraaran summa rafaca ra'sahu fa qaala allahumma hal ballagtu allahumma hal ballagtu qaala ibnu abbaas radiyallahu anhuma fa walladhi nafsi biyadihi innaha la wasiyatuhu ila ummatihi sallallahu alayhi wa sallam falyuballigh ash-shaahid al-ghaa'ib laa tarji'u ba'dii kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd riqaaba ba'd laa tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd Allah Allah Allah maa akmala wa maa ajmala wa maa arhamahu alayhi salaatu wassalaam mu ne bi mu laajee laaj yooyu laaj yooyu c'était pour lan pour attirer leur attention pour attirer cette attention moo tax mu tàmbalee lool di leen laaj ayu baladin haada wa ayu shahrin haada wa ay ayu yawmin haada loolu dafa pour attirer seen attention ngir ñu xam ne lii mu leen nar a wax solo nga ëpp na dayo ëpp na xelu nit te lu am solo ngi mu ngi leen bëgg a wax loo xam ne jàpp leen ko waaw loo xamante ne nii lu ngeen war a la te jàpp ko waaw akbar moo tax mu utiliser yooyu moom sallallahu alayhi wa sallam mu utiliser waxin woowu waaw mu utiliser waxin woowu léegi kon bi nga xamante ne nii ci la wax loolu moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi nag mu ne leen inna dimaakum yëg na seen deret yi inna dimaakum inna dimaakum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi wa a'raadakum ak seen réputation yi waaw fa inna dima'akum wa amwaalakum wa a'raadakum aleykum xaraam ka xurmati yawmikum haada fi baladikum haada fi shahrikum haada mu ne yëg leen ne seen deret yi seen alal yi ak seen réputation yi xaraam na ci yéen mooy lu buur yàlla ñoŋal la joxul kenn sañ-sañ ngay bëtt di xotti ormay sa mbokk jullit moo xam ci tuur deretam wala ci luubal alalam wala lekk alalam bi bi ghayri tibi nafsi ci loo xam ne neexu ko waaye it amoo droit réputation wam nga yàqu ko yëg leen ne loolu aleykum xaraam lii ci xutbaa bi Seydina biñ gisoon ci euh, bésub bésub Arafat bi leeraloon nañ côté bii ginoon nañ cee taxaw waxoon nañ la ne lu am solo ngi waaw lu ama am solo ngi tekkiwul benn yoon comme li al imaam al qurtubi al imaam abu ahmad ah, fii Espagne la dëkkoon wax mu ne suaaluhu an althalathati ah wa sukuutuhu ba'da kulli suaalin minha kaana li istixdaari fuhumihim wa liyaqbaluu alayhi bi kulliyatihim wa liyastashciruu cadamata maa yuxbiruhum canhu walidaalika qaala ba'da haadaa fa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa a'raadakum xaraamun aleykum allahu akbar allah ka xurmati yawmikum haadaa fi baladikum haadaa fi shahrikum haadaa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mu laaj leen laaj yi nga yi mu njëkk a wax ay yawmin hàdha ay shahrin hàdha ay baladin hàdha mu ne boo gisee ñetti yooyu te bi mu leen laajee ñu wax mu taxaw laaj taxaw mu ne loolu c'était pour attirer leur attention comme niñ ko waxee sànk ngir ñu jublu seen lépp ñu concentré bàyyi xel ci li nga xam ne moom la leen nar a wax te ñu xam ne yëg ne lu mag dëgg la leen nar a wax moo tax ginnaaw gi mu ne fa inna dimaakum ndax lu rëy rëy la taarab yi dañ ko doon fowe waaw dañ ko doon fowe mooy tuur deretu seen mbokk dañ ko doon fowe dañ ko doon foowe moo taxoon nga gis songaate yi razia yi ay yaamul arab yi bari dangay toog rek ngeen xëy benn suba dem songi li nga xamante ne nii mooy benn benn gox wala benn village rey ña fa ne jël seeni alal jàpp jigéen ñi dafi jaam jàpp góor ñi dafi jaam ñii ngeen rey ñii ngeen jaay dafi jaam ñii ngeen def leen ay jaam di leen loolu mooy ni dafa dafa simple woon teguñu ko woon ci dara ñoom daal daanaka ku ñu amul woon accord nii rek ñoom man nañoo tëb rek benn jour rek yéeg euh, dal sa kaw même accords yi sax bu ñu xamee ne am na intérêt bu ñu am ci yéen wala alal du ngeen yor ñu soxla ko ñu bàyyi ba jekku leen malgré accords yi ngeen am dal seen kaw mooy noonu nga xam ne noonu lañ woyofale woon dereetu nit ñi yonent bi alayhi salaatu wa nag di leen attirer seen attention ci affaire boobu. njëkk leen yëgal benn mbir moo xam ne ñetti mbir yoo xam ne ñoom ñoom ñépp a d'accord ci ne lii moom dafa màgg ci ñun te orma gu mag a ci nekk te ñoom ci seen bopp loolu ak ormaam mooy ak nekk loo xam ne c'est c'est c'est son ne ne ne violabilité était hein acquise ci ñoom mooy ñoom que lii waruñu koo bëtt xorma gi waruñu ko xëtt loolu ñoom dañ koo xamoon d'abord muy bésu tabaski ah weeru muharram weeru zul qa'da zul hijja te ci ashurul xurum mooy ar dafa bokk ci weer yi nga xam dañ koo xormaal ba ñoom xam nañ ne xeex du fi am ñoom ci seen bopp li ñuy dëng dëng dëng loolu bokk na ci li nga xam ne gardé nañ ko ci seen maam yi te loolu jombul moos ne ci shariatu sayyidina ismail ibnu ibrahim alayhim asalaatu wasalaam ca lañ ko jële woon waaw mooy ne ormak achahrul chahru dul xijja c'était ak ba moo tax lu ñu mënoon a xeex ak nit loo leen rayal rayal chahru dul xijja trêve la quatre weer yooyu yonent bi alei satu salaam di tudd ci tudd ci xutba bii ci yeneen riwaaye yeneen saxaaba yuñ gis mooy ne trêve la woon mooy ne dafa newoon jamono joo xam ne dañ ciy wéer ngànnaay yi waaw xeex du ci am ak lu la waay mën a def di nga muñ ba weer yi jàll weer yooyu nag bi ci gën a gën a màgg ak ak orma mooy dul xijja ndax ci la ñuy defe ajji te ci la yow yawmu naxri nekk mooy bés bi nga xam ne lañuy sante yàlla di ko lojal ay gëléem di ko rendil ay hadaaya te buur yàlla wax nañu ñun ne innamaa lan yanaala allaha luxumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum allahu akbar yonent suñu boroom wax nañu ne bu leen jàpp ne gis nga tabaski ji ngeen di def la fête des moutons ngeen koy tudde layit layda ladaa selon tubaab ah laydal kabir tabaski yawmu naxri yawmu zabxi bés boobu buur yàlla bu leen jàpp ne li ñuy rendi ci kaw suuf ci ay xar ak la ñuy rendi ca kaaba ak di ko loj ci ay géléema ki xar ak ki naga ki bëy loolu buur yàlla leen nee na lan yanaala allaha luxumuha dimaa'uha waaw buur yàlla gis nga yàpp yu bari yooyu nga xam ne moom ngeen moom ngeen def ngeen rendi yooyu mooy bet yi ngeen di rendi noonu muy gàtt yooyu ni ñuy bari dawal loolu dara du ci àgg ci yàlla buur yàlla loolu dara du ko ci joti wala dima uhaa du deret ju bari ji nga xam ne mooy sotteeku bés boobu lépp ngeen def ko ngeen koy def loolu dara du yàpp moo tax tabaski ak yooyu mbir mi nekkul kan moo ëppale xar hein ngeen teg ko di ci góndiwante ku amul sax bu toll noonu ñépp di ko xool waa ji de mu rusal mu rus nit ñi xam ne am na xar mu koy nëbb ndax jàpp na ne am rayu mu dee rayul mu dee ñépp di ko tooñ ñooñu xam nga ne loolu yàlla taxatut mu faa xara dugg na mooy puukaréwantew alfaxru wal xuyalaa dugg na mooy puukare wu réeréeru loolu nag buur yàlla leen lan yanaala Allaha luhumuha wala dimaa'uha jàpp xam leen ne buur yàlla moom nii der bi noon nii yàpp wi nii dereet yi ngeen tuur bésub tabaski moo xam yeneen bés dara rawatina bésub tabaski bii sax moo tax moom lay wax bii moom sox moom dara du àgg ci moom xam nga lan mooy jote ci buur yàlla lan moo koy jote walaakin yanaaluhu taqwa ko li nga xam ne mooy jote buur yàlla mooy ragal yàlla gi leen pousser ngeen def acte boobu de sacrifice boobu ngir moom loolu la buur yàlla di xaar ci ñun waaye xaarul ci ñun kan moo rey tey xar mi nga xam ne deux million lay jar déedéet buur yàlla xaarul ci ñun lool de rubba kapshin ah qad aghla thamana aw thamana boo xamante ne nii borom buur yàlla nangulu ko daa bariwaana koo xam ne kuy mi mu tabaskee moom la ñépp yi coow coy xarum baay diw mi comme nag wu ndaw te buur yàlla nangulu ko adlan wala sarfa nangulu ko tus ci loolu mu def waaw daal dina ci dóor deux millions peut-être cinq la ko jële la ko jënde parce que dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom seeni yar xar c'est pour les pour les pour liñ naan lee ministres waaw les playboy gars yi nga xam ne ñooy high class bi ñoom la ñuy defal ñoom lañuy yaral xar te ñoom seen xar du dépenser un du dépasser un million minimum ku ko jënd ci loolu ngir loolu buur yàlla bariwaana xar yu mel noonu buur yàlla ku mel noonu moom buur yàlla ko nangu ndax moo ne lan yanaal allah luhumuha wala dima'uha waaw bariwaana xar boroom xaru un million buur yàlla nangulu leen dara boroom rey mu dee ki ngeen naan rey mu dee reyul mu dee la yor buur yàlla nangul ko loo xamante ne nii wallaahi bu ngeen ko xamoon da ngeen koy ñee waaye du ngeen ko ñaawal waaw mooy ne arab yi ñoom xamoon nañ bés boobu màggaayam ca boroom bi ak ormaam gi nga xam ne ñoom ñépp a ko d'accordoon xam ne euh, dul hijja min ashurul hurum rawatina bis bi nga xam ne la ñuy màggal di di di ci màggal borom bi di ci di ko ci sant ci acte yi def ci acte aj yi ak tamit liñ koy rendil moo tax mu laaj leen loolu waaw waaye weer wi ayu shahrin hada loolu moo tax mu mais ayyu baladin al baladul xaraam nga xam ne man daxalahu kaana amina arab yi ci seen bopp xamoon nañ ne kaaba gi boo ñëwoon ku rey sa bàyyi sax nga fekk ko ci kaaba gi doo ko laal lu mu génn foofu waaw ah. kon ñoom xam nañ sanctuarité bërëb bi xam nañ sanctuarité jour bi mu jour tabaski xam nañ sanctuarité mois bi mu nekk muy mois wu xijja bi weeru tabaski loolu nag moo tax yonent mi aleyhi salaatu tàmbalee foofu allahu akbar man allama naas kan moo jàngal nit ñi huwa rasulullah sallallahu alayhi moo tax euh, euh, euh, mooy ci jàngal nit ñi gis nga dafa am ay approche xutba dafa am ay approche ak ay nit boo bëggee wax ak ñoom loo xam ne lu am solo la doo ñëw rek nga leen ko tëy noonu dóor mu dal bu ko defee ñii ñii bàyyiwuñ xel nga wax ba pare gaay naan mais sawaay lu mu wax apparemment tàng na ah, gis nañ ko mu mer ah, wax na ba sànni loxo yi mer na demaa ah. alors que du loolu xoola yonent bi aleyhi salaatu salaam leen def sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ayyuhan naas yaa ayyuhan naas nit ñi Allahu akbar ayyu yawmin haadaa ñu ne ko baladun xaram fa ayu shahrin hada ne ko shahrun xaram fa ay yawmin eh, baladin hada ñu ne ko baladun xaram shahrun xaram yawmun xaram mu daal di commencé ne yii de d'accord ngeen ci yéen ne lii lu ñu ormal la kenn amul ko léegi nag kaay nag ma yégal leen nag benn affaire lu gën a màgg loolu <laughs> waaw laa leen di xamal fa inna dimaakum yëg leen ne seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi wa araadakum ak seen der yi aleykum xaraam dafa xaraam ci yéen ka xormati yawmikum hada comme bés bii ngeen xam ne yéen ñépp a d'accord ne yawmun haram la muy bésu tabaski ni mu nekkee gis nga ni ngeen ko ñoŋale ni nga xam ne noon ngeen koy préserver noonu la wu nekk lu buur yàlla wattu ah na ngeen yëg ne seen deret yeeg seen alal yeeg seen réputation yi moo raw fuuf ormaay loolu moo raw ormaay bés bii moo raw ormaay dëkk bii moo raw ormaay weeru dul xijja waaw ndax buur yàlla li mu bind nit ko ci gënal moo ko ci gënal laqad karram naa bani aadam waaw moo tax borom bi ne laqad dëgg-dëgg waaw karram naa ñoo teral bani aadama doomu maam aadama yi alayhi salaatu wassalaam waaw waaw mooy pour yonent bi aley saa saam wax leen yëgal leen ne ginnaaw bi ngeen xamee ñetti yooyu xam leen ne gis ngeen seen réputation yi seen alalu bakkanu nit ñi seen alal yi seen réputation yi yi nga xam ne yéen mooy ci jaahiliya bari na fii ñoo xam ne dañu jàpp ne même bu dee ne euh, xam nañ ne bon lu précieux la mais ñoom ni ñu jàppe pré ah Euh, euh, euh, lu mu tudd précieux lu ngeen koy waxe mooy loo xam ne nafis waaw mooy loo xam ne lu gànjaru la bu ngeen jàppee ne lii vraiment lu ama am solo la waaw bu yi moom buñ ko tuddee ji loolu moom yëg ne loolu nag seen deret yee ko raw fuuf bakkanu nit ñi ñoo gën a tedd seen dëkk bi di Makka moo gën a tedd seen bés bii moo gën a tedd seen weer bi waaw muy dul xijja waaw <laughs> moo tax <laughs> moo tax ah, bu kenn jàppaar jàpp ne mooy li ñuy melale hmm? bu kenn foog na ne ñuy melale muy bés yooyu weer wi ak dëkk bi moo gën a tedd liñ koy melal jamais liñ koy melal moo ëpp kaw fuuf waaw waaw comme que ñoom loolu lañu xamoon mu tàmbalee lool ak li nga xam ne sax na ci ñoom que ne lii moom c'est d'office mu xamal leen ne nag yëg leen ne nag seen deret yeeg yooyu ko gën a tedd fopp fa buur yàlla allahu akbar Allahu akbar waaw léegi nag mu teg ci dinañ ñëw ci xadiis Seydina Abu Bakra bi de hein insha allah kon xadiisu Mawlaana Ibn Abbaas nee na yonent mi alayhi salaatu salaam teg mu ne fa aadaha miraaran nee na yonent mi alayhi salaatu salaam mbir mi ay yoon waaw xam nga mooy fa inna dimaakum wa amwaalakum wa araadakum mooy fii boo seetloo wuteeg xadiis bi ñu gisoon ci eh, xutbaab yawmun nahri mooy araad yi ci xadiis bii la ñëw fii foofu dañ ne woon ci la parce que da ciy duggaale mais fii moom da koo cité ne wa araadakum ak seen réputation yi mooy lépp loo xam ne day yàq deru nit loo xam ne moo xam loo ma ko loo koy wax loolu nag réputation ce n'est pas nit ki kese noonu moom waaw ah, mooy li jëm ci jëw tuutalaate yàq der waaye tamit boo yàqee deru doomam deram nga yàq waaw ndax deru nga yàq ba nga yàqee deru doom ji waaw xale yu réew yi kenn yaru leen ñii waaw xawma fan lañ génne kër wax wax lu la neex te li ngay wax c'est pas objectif mooy rek baayam manu la yar waaw jëw a ci gën garaaw ñëw jëw lekk yàpp jàmbur ba doyal toog foog na yaa ci nekk kon yëg leen ne kon loolu lépp dafa xaram te xam nga gis nga lii nii xam nga loolu lañ la wax keroog bi ñu ci xutba urana bi kënee nit ñi léegi ñun bari na ci ñun ñoo xam ne tendance bii arab yi amoon loolu lañ am nga ne ma mooy arabu jaahiliya yi mooy arab yi nga xam ne anté islamique avant l'islam di ñëw ak bi l'islam ñëwee ñi ne woon ci kufru niñ jàppe woon ne màkk moo gën a tedd bakkanu nit ñi bari na ñoo xam ne noonu lañ mel léegi bari na jullit ñoo xam ne noonu lañ mel moo tax dinañ xëy ñu ne bon en Afghanistan l'avion xawma de la coalition alan a bombardé un village bavure paf bavure waaw kan la metti ci ñun mais daa mel liñ ko déggee la romb noonu même hatta allahumma ighfir lahum warhamhum wa aafihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum yooyu daa yooyu sax même loolu suñu xel sax du ci dem suñuy mbokk jullit lañ ñu dóor leen bomb ci avion dël décimé village war nañu bari faatu ñu gis ko journal dañ koo miin ba dootuñu sax metti mooy ci décor bi la bokk waa ci ci télé bi la bokk te bu loolu daanaka bu xewul sax ñu ne tey dara xewut mooy ray yi bu amut wal iyaadu billah ay jullit lañ xatta ñaanal leen jéggal ak yërmande sax bokkatul ci li nga xam ne moom la ñuy boole ci suñuy suñuy doxali waaw ku nekk bala laa mbir a mooy mu dal sa njaboot wala sa réew nga xam ne moom la tubaab bi ceinturel ne yow bul génn fii fii nga yem keneen ki nekk ci sa wet même bu dee yéen bokk làkk bu ngeen di wax comme que defal naa leen ab ab ab ab enclos laa leen dugal yéen ñépp Sénégal ma ma dugal leen ci enclos boo xam ne bu ndaw la tudde leen Sénégal ci biir enclos muy ngunu wala mbaarum xar waaw clôturer ko ab clôture ci biir loolu enclos boobu ñu def ci génn ci beneen enclos bu ndaw tudde ko Gambie ñu ne ñu nag léegi yëg leen ne. yéen waa Sénégal ak yéen waa bi bokku ngeen waaw yéen ak waa Mali bokku ngeen même bu dee yéen a bokk sax du ngeen di wax bokku ngeen ndax man defal naa leen ab clôture xamal leen ne fii ngeen yem mooy balaa kenn di indi ñëw rek mooy mbir mi dal sam réew wala ñi ci tane ñi nga xam ne sax ñoo tane mooy ñoom continent seenu continent la xool walla nit ka ban couleur ban couleur la yor. mooy al asabiya al fattaaka al qattaala waaw mooy ku nekk le communautarisme goo xamante ni gu yées yées nga xam ne mbir mi yow daal fekk mu ngi yow concerné wul laalul sa bu dee wolof nga sénégalais nga bu dee sa moom laa loolu wax naan moo tax nit dañ naan bousculade am na Makka Mina am na ay moor am na ñoo xam ne li seen première réaction mooy mbaa sénégalais bokku ci walla iyaadu billaah buñ nee ko noonoo finalement le ministère des affaires étrangères a communiqué que y aucun de ces on rend grâce à walla iyaadu billaah loolu mooy mais léegi ana ñeneen dee yi nag est-ce que bakkanu sénégalais moo gën a tedd bakkanu pakistanais wala moo gën tedd bakkanu français wala moo gën a tedd bakkanu brésilien mais ñoom bu dee daam français yu ci faatu wala brésilien wala ay congolais yu ci faatu yow alhamdulilah quoi yow parce que sénégalais bokku ci gis nga gis nga gis nga gis nga colonisation ni mu yéese ci bopp dangay dem ba yow gis nga noonu nga bornee ciy xalaat noonu lañ la bornee ci wàllu économie ci wàllu yépp t'es jamais indépendant lu ne rek il faut sa maître defal la ko wala xalaat loo la ko wala di la nii ngay defee ngir ñu man lii la def ana kan la dal ci ñun suñu réew mi mooy loolu arab yi meloon jàpp ne màkk moo gën a tedd bakkalu nit ñi fekk di leen songu di leen rey ci maali foro waaw loolu bari na ñoo xam ne léegi loolu lañ jàpp waaw moo tax kon yooyu yépp buñ dee yi gis mu nekk presque ay julliti cépp yàlla na leen yàlla yërëm sax ñu bari duñu ko wax mel li mbir mi concerné wu leen te yonent bi alei waxoon na képp koo xam ne moom du préoccupé wu lii daal jullit ñi kooku bokkul ci man waaw kooku bokkul ci ñun mooy gis nga esprit boobu la yonent bi alei saatu salaam doon dajji moo tax moom la commencé moom la commencé moo tax ab sew-sew la boo xam bu ama am solo la pour yëgal leen ne lii ngeen jàpp ne moo màgg du jàpp ngeen ne dafa màgg yëg leen ne nag màkka bakkanu doomu aadama bi moo gën a màgg màgg màkka moo gën a màgg ash-shahrul haram moo gën a màgg yawmu nahri moo gën a màgg yawmu arafa moo gën a màgg laylatul qadri doomu aadama bee gën a màgg yooyu yépp laylatul qadri li ko buur yàlla di teral pour lan la pour nit ñi la daf koo def ngir ngëneel gu mu defal nit ñi moo tax mu def loolu waaye ngëneel gu mu defal sangu nit ñi alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu ñu nit nañ fexe discours bii nañ ci génne yooyu ñu dajji ko ci suñu xalaatin yi ak ni ñuy gise waaw bu ñu demee ba buñ déggee bakkan bu faatu ci maali foro mu naqare ñu lu ëpp bu ñu tojoon kaaba gi voilà bu boobaa àgg nañu waaw affaire bi à vrai loolu la waaw loolu la mooy bu ñu bu bu bu mooy lépp xew Makka ci lu dul noonu gis nga jullit ñépp lay naqari te moo yey mu naqari leen loolooy li jaalu mu naqari leen waaye nag lu raw loolu lañu waroon a gën a naqarlu bu dee benn bakkanu jullit kese dañ koo faat ci maali for ci loo xam ne du yoon waaye nag fekk àgguñ fii ah nañu xool rek est-ce que ñun eh, li ñuy prétendre kon ñun est-ce que ñu duñu nekk ñoo xam ne on est des prétentieux ñoo xam ne dañuy wootewu loo xamante ne nii xaajuñu koo jege wallahi loolu moo fi am koo fi gis muy muy muy muy muy muy muy pompé ka wax yoo xam ne <laughs> moo tax gis nga xadiis yi nga xam ne yonent bi alei salaatu salaam laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi al muslim li axiihi maa yuhibbu li nafsi kenn ci yéen du gëm dëgg dëgg gëm fekk bëggalul mbokk jullitam li nga xam ne moom la bëggal boppam <laughs> loolu loolu c'est xam nga xadis la bu siiw ah bari na <laughs> loolu loolu loolu gàndum dara yàlla laa <laughs> ilaha illa allah bëggal kan sa mbokkum jullit li nga bëggal sa bopp loolu bariwul ñu ko mel de wa qalilun maahum ñooñu bariwuñu am te xam nga boo gisee alquran naan wa qalilun min ibadiy ash-shakur wa qalilun ñu néew min ibadiya ci sama jaam yi man sama borom man borom bi man borom bi wa qalilun ñu néew min ibadiya ci sama jaam yi shakur ñooy ñi nga xam ne ñooy dëgg dëgg cantaak ñooy cantaakoon ñoo ñooy sant dëgg dëgg buur yàlla ak ñoo néew parce que sant shakur <laughs> shakur du shaakir de buur yàlla defal la xéewal nga ne alhamdulilah sant ki du loolu kese de mais Shakur xam nga lan moo tax mbir mi git mbir mi jafe mooy ne nit ki balaa àgg darajaay Shakur xam nga mooy lan mooy ne affaire bi daa war a lii moo war a nekk lii la war a mel waxuma loo xam ne xam na ko mais melul noonu ba pare di ko wootew waaw gaay yi nga xam ne yu ñoom dañoo bëgg an yuhmadu bima lam yaf'alu ñu leen di tagg ci loo xam ne defuñu ko ma ne duñu ko def kenn du leen tagg ci loo xam ne àggu ngeen fa ku melul nii moom bu yoboo nga éliminer sa bopp ci shakur boo bokkoo shakur mooy pour nit ki nekk shakur mooy il faut mu àgg foo xam ne bépp bépp xéewal bu borom bi subhaanahu wa taala defalub jaamam ak jaam boobu ku man di doon ku waaji man ku jaam boobu man di doon ak dëkk réew bu man di ne gox bu man di ne suuf su man du ne asamaan su ko mën di tiim ju ne il faut man àgg ci darajaay ku yàlla xéewale ak ku man di doon xéewalam googu ma xam ne yàlla buur yàlla xéewal na ñoom diw wala diw ma kontaan ci ba li ci sant yàlla comme si xéewal jooju man la daloon même bu dee maa ngi ci pauvreté aw ma sax lu ma añee waaye ma xam ne ñoom diw de buur yàlla defal na leen xéewal bu ma kontaan ci mel ni ku ma gis jàpp ne man mii la affaire bi dal xam nga ne lii yombul lii nag ku àgg fii kooku mooy sakuur ku fa àggul nag bàyyil sa wax yi te nga ñaan buur yàlla mu boole la ci sakuur def la sakuur sa waay waaw loolu la de ku fi àggul te lii xam nga ne lii nii nii nii nii lii nii nii man de neew ma amul de mais man de gisuma ko waaw neew ma amul de mais man maa ko gisul waaw mooy du ay ay ay ay mahabba sélectif yooyu de nga xam ne yow na ngay sélectionner ñan ngay bëgg ak ñan ngay merek selon sax li leen yàlla di jox déedéet mooy ñépp ngay yemale ku yàlla defal xéewal dangay kontaana kontaan ba di ko ci sant comme si yow la daloon même bu dee ne jamono ji nga koy def yaa ngi ci metti yu metti di jàngoonteek ay xat-xat yu tar waaye nga sant yàlla ndax xéewal de dal na benn jaamam boo xamante ne ndeysaan télé bi laa ubbe rek gis ñu naan Australie am na ñoo xam ne ndeysaan hein ñoom day inondation lañ amoon fan yële mu so mu sonal leen lool buur yàlla teggil na leen loolu